خير دين aus billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala wa ala yi ginnaaw sant yàlla julli muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di te di ziyaare te di leen aq di leen ci suñ jotaay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuuxil imaan moo koy ànd ak yéen ci diirub weeru koor gi ba tey jii di juróom ñetteelu fan bi li leen ko waxe woon rek ñu fas yéene dalal suñu mbokk di sëriñ Balla Mbeng di koo xam ne euh, waar wi nga xam ne ci la waa mu assasa bi di yëngutu rek moom tamit ci waar woowu la yëngutu fële ca Touba ñu koy dalal ci tomb bu am solo muy al i'jaz al ilahi fil makhluqat muy kiimtaanu suñu borom yi nga xamante ne moo nekk ci mbindeefam yi di loo xamante ne lu am solo lu mat a bàyyi xel la kon wala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf ci ay yëngatoom mu jànge alxuraanu karim fii ci Mbàkke Bawal ginnaaw bi mu jàng alxuraan ba noppi mu dem ci daara jooju nga xam ne moo nekk ci ndaam muy institut al azhar mu sëriñ Mouhamadul Mortada foofee la jànge ba am fa BFEM muy ash-shahada al-i'dadiyya bi mu amee fi la fi jóge fii ci réew mi dem fële ci Égypte ca Caire ci université bu mag boobu ñu koy wax jaamiatul azhar mu jànge foofee ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatu ziraa muy faculté bu ñu jàngale wàllu mbay mu jàng foofu noonu ba am fa licence am fa maîtrise tamit teg ci ginnaaw bi mu jàngee ci keer ba noppi bi mu ñibbisee fii Sénégal ba tey tamit ci wàll googu rek la continue di ci yëngatu di jàngale fii ci institut bii nga xamante ne moo nekk ci ndaam muy institut Al Azhar muy jàngale foofu noonu kon ci tënk Euh, kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii jataay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fas yéenee ànd ak ñun ci tomb bu am solo bii nii muy kéemtaan yi suñu borom yi nga xamante ne moo nekk ci mbindeefam yi di lu am solo loo xamante ne incha allah dana ci ñëw ci yéeme goo xamante ne doomu aadama yéeme ko ak gàncax gi ak ay waa euh, bàyyima yi ak kimtaan yi nga xamante ne moo nekk ci asamaan si kiimtaan yi nga xam ne moo nekk ci suuf kiimtaan yi nga xamante ne moo nekk ci jant bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay kiimtaan la yoo xamante ne bis bu nekk ñu koy romb te duñ ko bàyyi xel incha allah yooyu mooy yi nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxi tey jii nii. xam naa ne ñu fàttali rek ne suba di juróom-ñeenteelu fan bi ñu ngi fas yéenee daral sëriñ Moustapha Touré mu bàyyi ko fële ba Thiès fas yéenee ànd ak ñun ci alhimma al aliya muy pësteef wala yitte ju kawe ci tom boobu incha allah la sëriñ Moustapha Touré fas yéene ànd ak ñu suba incha allah sëriñ bi tamit bi mu ñëw ànd nag ay mbokk yoo xam ne ne euh, ànd nag euh, fee ñu nekk ci yu mel nii rek ci lañ fa nekk fa lañ ci leen ci lañ nekk di ci yëngatu tey ñu déplacé wu ñëw bokk ak ñun jotaay jotaay bi muy sëriñ Mouda Abdoulahi Mbacke. moom Serigne Moustapha Beto bàyyi ko fële Mbacke Mbacke xewar ak al oustaz Hassan Diouf ñoom tamit ànd nañoo ànd nañoo Serigne bi bi muy ñëw ñëw rek ngir bokk ak ñun jotaay bii tey ngir sàkku fi aw yiw yàlla nañu ko yàlla defal defal leen ko. kon li ñu def rek moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Balla Mbeng ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baax ñu fàttali rek ne incha allah suba. Euh, laaj yi nga xamante ne moo fi ñëwoon te aju ci wàllu fiq bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko incha allah danañ ci jukki aslëf su ko defee kuréel gi nga xam ne ñoo yoroo ñoo méngoo tontu laaj yooyu ak gëstu ko incha allah danañ tontu ci laaj yi fiq fiq yi nga xamante ne moo fi doon kon li ñuy def mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Balla Peng ci tomb am solo bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim summa salaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bii ñi ànd àndoon jotaay bi di nuyu ñi nga xamante ne bii ñooy déglu wax ji ñuy wax nii ah xanaa it di nuyu it di ziaret suñu kilifa yu baax yi xam ñoo nekk fii ak ñuy déglu ñëpp di ñaan ñu ñaan suñu borom dafa ñu tawfiix rek li ñu war a séq suñ borom euh, dogal ci dogalam mu nekk lu ñuy amal njariñul ñëpp euh, dafa mel ni nag waxtaan wi comme niñ ko tudde woon al injaasu ilaahi fil maxluqaat wax la joo xamante ne bii wax ju am solo la wax ju ju ju ju rëy la itam ndax buñ ne yàlla dal na ay injaasam dal na ci ay mbindeefam maanaam yàlla ay kéemtaanam ci ay mbindeefam loolu day mel ni suñ ko déggee mbindeef yépp lañ bëgg a wax kon waaye it eh, ku ne xam na ni mbindeef yàlla yi ñun tuuti nañ ci xam ci xam ñépp tuuti nañ xam mbindeef yépp itam liñ ci xam rek lañuy wax te yaakaar naa ne eh, ñun loolu lañ loolu laa dana doy ci suñu wax eh, lu si mën nekk rek dañuy njëkkante waxtu wi daal di bëgg a wax rek ñun luñ gis ci euh, li ñuy tuddee indiage te baat bi léeg-léeg ñu bëri wala boog ñu ko tuddee ay ayaat bañ a wax indiage waaye dañu wax ay muy ay muy kéemtaan daanaka li ñu ci jublu ci lu jarut ay mm, débat philosophique mooy rek yoo xamante ni ay mbir la doon yoo xamante ni bii. ku gis koo gis la ngay xam wala sa xel dem mooy da ngay xam ne mbir yi kat mbindeef mënu ko maanaam pexe mbindeef àggu ca donte mbindeef yëpp dajawoon nañ sax doon ko jéem a dijjanti daa man loolu day day të da leen di të yu mel noonu nag daf ko dañ koy gis suñu borom def ko ci mboolee mbindeef yi nga xam ne bind na leen muy mbindeef yi nga xam ne dees leen gis ak yi nga xamante ni du neex a gis sax waaye dañuy seetlu ne mbindeef yooyu yëpp bu mu ci nekk rek suñ borom def na ci moom loo xamante ne bii wala yoo xamante ne bii wala du jeex yoo xamante ne bii loo ca gis rek te seetantal ko bu baax a baax da nga xam ne lii mbindeef mënu ko moo kon ku bind rek moo man loola loolu kon dañuy xam ne loola li muy tegtal rek mooy ne yàlla kat dafay nekk te daa daa daa daa xele ne ci li muy def te it wutu ci ndimbal yàlla wutu ndimbal ci li muy def ndax li man moom dong moo ko man keneen mënu ko loolu it daanaka man su ma koy kii loolu rek laa ko laa ko tuddee xóotal yeeg baat yu bari yooyu daanaka du ma si xóot ndaxte ñun ay gëstukat lañ rek duñ duñ borom xam-xam waaye gëstu rek la def xëy na borom xam-xam ñoom bu ñëwee gën a xóotal baat bi dëgg-dëgg falsafa yéen ak ak loxo yéen yooyu yëpp ñu kii ci waaye man daanaka yooyu lii laa ci bëgg daal. maanaam ay ayaat la ay kéemtaan la yoo xam ne day tegtal ni yàllaa ngi fi day tegtal ni yàlla am na te it ku man la te manam gi amul fu mu yem dal man laa si jublu eh, yooyu itam léeg-léeg yàlla def ko ci ay nit kéemtaan yooyu suñu borom léeg def ko ci ay nit léeg mu def ko ci ay yonentam léeg mu def ko ci ay gaay baaxam waaye su boobaa it lay xew mooy du ñooñu ñoo ko def waaye yàlla moo ko jaarale seen loxo ci man kàttanu yàlla ko la amee waaye mbindeef moom du ko def mbindeef ci ak coobare boppam képp mënta def yooya waaw loolu it moo tax léeg-léeg Seydina Isa unti yàlla si wassalaam daana jël am picc wala day jël jël ban tabax ko ba mel ni picc mu ëf ko rek mu soppee ko dem picc loolu eh, kéemtaan la eh, daana fekkit ku faatu mu dekkal ko daana fekkit ku gumba mu gis loo ko daana fekk ay kéemtaan yu bëri daan ko def daal eh, bëri na lool yonent yoo xam ne ku ci nekk indi nga yu mel noonu muy ay moojisaat yoo xamante ni bii day tekk rek ne lu nit mën a am mën a def def naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na mujjizaat yu bëree bëree bëri yoo xamante ne bi eh, ñu ñun ñëpp xam nañ ko waaye mujjizaatu anbiya rek mujjizaatu ñeneen la ci yam ci kàttanu yàlla rek lay amee wala man noonu laa ko déggee li may li toujours rek mooy eh, samay déggi ni bopp dama ko am du ma ne lépp jub na du mën a lépp jubut waaye ku ci dégg lu jubut rekk jubanti euh, li taxit euh, wàll gi ma ma ma ma ma ko lool mu sonn ma lool it te ma jàpp ne it war naa yitteel yu bëri te yitteel nañu bëri itam mooy euh, dafa am ci alxuraan suñu borom di wax naan inna fii xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafi layli wan nahaari la ayaatin li ulil albaabi maanaam mbind gi mu bind uh, asamaan yi waxut asamaan si waaye asamaan yi la wax waxut benn asamaan ak suuf si ak wuute guddi gi ak wuute bëccëg bi nee na ay kéemtaan ci ci ñi nga xamante ni bii boroomi xel lañ wala boroomi xol lañ foofu it xel xolo xelit kéemtaan la ndax lu tax yàlla di wax xel di wax xol ci ayat yu bëree bëri ci alxuraan muy wax xol te ñaaree boo ko dee seetlu ci nit ñi dañuy foog ne fa muy wax xol ñun xel lañ ko jàppe loolu itam kéemtaan la xëy na su waxtaan wi xóotee bu suñu borom def la tawfiix dañ ca àgg waxaate allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ardi maanaam ñuy tudd yàlla suñ taxawee ak suñ toogee même buñ tëddee sax jaaxaan même bu ñu wetoo ndeyjoor bi ñu wetoo càmmoñ buñ ñu noo yépp it ñu ngi tudd yàlla booleeg nag di xalaat koy tafakkaruna fii xalqis samawati wal ardi di xalaat ci bind bi nga xam ne moom suñu borom bind asamaan si ak suuf si rabbana ma xalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar maanaam ab ayal boo xamante ni bi xam naa ñi ñi nga xam ne ñoo ñooy samay sëriñ ni ñoo ma gën a dégg aaye waaye man dama ci barkeelu noonu rek bàyyi la ñu toj ko waaye dal ab aaye la boo xam ne bii day wax ne képp ku am xel yaa ngi ca mën nga da ngay def loola ulul albaab day wax man nag jàpp naa ne xaj na ku doon ulul albaab it aay bi war naa tax nga bëgg a nekk ulul albaab maanaam ku ku nekkut ulul albaab man jàpp na ne aay war naa tax nga bëgg a nekk ulul albaab ak it feneen fu mu wax afa xasibtum annama xalaqnakum abasan wa laa ilayna la tarji'un it xam nit aay la boo xam ne nit nit ñi war nañ cee teelu war nañ koy teelu di ko bàyyi xel yàlla day mel ni def naan ndax day gën a foog ne dam leen di bind rek ci ay caaxaan wala boog léeg-léeg moo wax ne ndax day wax naan ndax da ngeen fo dama doon fo ba bind leen yàlla foo ba bind ñu te it bind ñu pour ñu fo loolu alxuraan la du waxi du waxi nit waaye nag ku muy illee laata laata jox ndaxte du ngeen dellu si man loolu nag ku ko ku ko gis muy ay wax ki ko wax di ku la bind te xanaa jar na di xalaat ay mbiram loolu bokk na ci lu tax man wax ji ma maanaam wàll gi eh, ma jëm ci di ci puus ñëpp ñu jëm ci maanaam di xalaat ci mbindeef si borom yi xaj na li li ta wax lépp sax jotaay bi du ko mane waaye daal loolu benn point la ci beneen bi mooy eh, li ma gis ci mbindam sëñ bi muy sëñ mag bi. Eh, mu wax ko ci masaalikul jinaan fal tuddimul fikrata yaa xamimi fil ardi wa samaayi wa nujumi wa samti wal xamari wal asjaari wal maa'i wa naari wa fil ahjaari wa ghayriha ka layli wa nahaari tanal yaqinal xalbi bil anwaari bayit boobu donc man damaa jàpp ne doy na ku ne ñetti bayit yi <laughs> man jàpp naa ne doy na sëkk sëkk sëkk sëkk nag ab liggéey waaw ah, ndax fal tuddimul fikra na nga saxal di xalaat yaa xam mu yow sama <laughs> sopp bi da nga xalaat ci fan fil ardi ci suuf si waa samaa yi ak asamaan si wa nujumi ak biddiw yi na ngay saxal yu Sëriñ Tuubaa mooy wax ne radiyallahu anhu mooy wax ne yow sama xarit bi wala soppe bi na ngay saxal di xalaat ci suuf si di xalaat ci asamaan si di xalaat ci biddiw yi di xalaat ci jant bi di xalaat ci weer wi di xalaat ci garab yi di xalaat ci ndox mi di xalaat ci safara si di xalaat ci xeer yi ak it yu dul yooyu comme guddi gi ak bëccëg gi nee na su su boobaa de da nga am yàqinal xal bi da nga am maanaam sab xol daa nekk danga nga am yàqin loolu it xëy na firime jubut ñi nga xamante ñoom ma ëpp xam-xam nañ ma gën a firil fi gën leen ko firil ay man lu laaj léegi li ma ciy laaj toujours rek mooy di ko laaj ñëpp laaj sama boppit mooy ndax ñun ñu ngi koy def waaw ku nekk ndax yaa ngi xool asamaan si di ci am loo ci xalaat ndax yaa ngi xool biddu bi dafa may ndigal seen bi lool man loolu laa ko jàppee seen bi dañ ko digal ne faltu dimul fikr te yaa xamee mii te def naa ñun ñëpp kenn du du ne bokkut ci xamee mi sëñ bi kon loolu tax na ma jàpp ne fu fu ñu war a jooyal xel yi jëmale fa la maanaam di xalaat ci mbindeef yàlla yi ndax dana may nit gëm gu dëggu gu wér goo xamante ni bii daal du ko dindi daal du ko yëngal lit euh, ak itam jamono daal dem na ba nga xamante ni fi nekk nii euh, ñi nga xamante ne ñooy xeex suñu diine ji wër nañu kàpp ci ay xalaat ci ay doxalin ci ay nosin di fexe rek ba wàññi suñu pas-pas ci suñuy xol loolu nag jàpp naa ne ku am lu toll ni kawnu bi yi nga xamante dafa yaatu sab xol sab xel wala say bët say nopp nga mën ko cee taq toujours jàpp naa loolu feguwaay la feguwaay la ci ñooño loolu daal ci tënk mën naa wax ne euh, moom doy na ci ma wax rek ne li tax ma thème bi wala wàll gii bokk ma ma ma ma ma yittewoo ko te ñaan it ñun ñëpp ñu yittewoo ko ndaxte alxuraan puus nañ soññ nañ ci ba tàyyi sëñ bi soññ nañu ci naa ne bi kan naa ne man da ne ab téere la boo xamante ne bii ni ma yéemee yaakaar naa ne ko wax ndax su dul dara waaye ñetti bay di képp te it da ci am leneen loo xamante ni bii man dama ko saa gis man fa kullu fii fi sayxun usbita walla lu ci nekk rek ci bi nee lu ci nekk ci biir téere bi sayxun la lu sax luñ saxal la kon demel wax ji suñ bi nee lu waaw ci ñi am xel it demel sikk sàkk amu ci amul sikk sàkk loolu daal tax na ma jàpp ne thème bi ma jàpp ne wàll gi wàll gu ñépp war di xalaat gu ñëpp war di bàyyi xel. ah bu dee mbindeef yi nag naa ne mbindeef yépp mooy eh, am na benn aaya boo xam ne bii suñu borom mi ngi ci subhaanahu wa naan xul law kaana al-bahru li kalimaati rabbi la nufisal baxaru xabla an tanfasa kalimaatu rabbi wala jiinaa bi mislihi madadan <laughs> yàlla dex naan su fekkoon ni géej yi day dañoo nekk daa ju ñuy bind baat suñu borom yi mbindeef suñu borom tudd mbindeef yépp nga tudd leen wala boog yàlla def lépp nga tudd ko li mbindeef nga tudd ko jàpp na géej gi dana jeex tàkk te du jeex donc dañoo dolwaat yeneen géej loolu it aaya mujiza la aaya bu bu bu jara taxaw la ndax géej gi day tudd te géej gi boroom xam-xam yi saxal nañ ne euh, mi ngi toll ci buñ ko nattee mu ngi toll ci milliard ak ñett téeméeri millions yi kilomètre kibbu kilomètre kibbu mooy nga amoon kees goo xam ne koñ bu nekk ci koñ yi kilomètre la bu yëkkati ko kilomètre la nga duy ko ba mu fees nee na kilomètre toll nga def ko ba muy milliard ak ñetti téeméeri million moom mooy tolloog géej yi te suñu borom nee na donte dafa dool leen dolliwaat sax leneen duñ man loola kon dama ni te yàlla du waxantu dal kon ñu xam ne mbindee fi suñu borom yi bëri nañ lool lool lool bëri gi tax na ba ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi bëgg koo bëgg leen a tàqale jàngat leen. gëstu leen leen def la ñuy wax tasnif leen wala ñuy wax def leen daal ci ay groupe yu ñu mën a la ñu mën a jàngat nii tasnif bi nag dañ ko dañ koy def ay ñoo xamante ne bii yu dund rek daanaka ci lañ gën a jëm ci li ñuy jàng li ñuy tasnif li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy bi leen tënk bi leen daj nii pour rangale leen pour mën leen a jàng dañ leen def ay groupe yu niroo wala ay mbooloo yu niroo noonu la koy def mbooloo yi nag euh, bëri na daanaka du tax jotaay bi yitteelu ma mbooloo yi du ma yitteel ne ay mbooloo yu bëri lañ ko def waaye euh, liñ ciy jàngat ci mbooloo yooyu rek mooy mbooloo yooyu yëpp am na lu leen ràññale ñoom ñëpp am na lu leen loo xam ne moom lañ yoo xam ne moom lañ bokk ràññale ko moo tax ñu tudd leen ñu dund lañ nga xam ne lenn ci ñoom rek mënta manqué lenn ci yi nga xamante ni moom lañ wax ne ñoom ñoom ñoo ñépp de am nañ ko bokk na bokk nañ ko muy nit ba ci jur gi ba ci sànq lañ ba ci yi gën a tuuti te gën leen du kenn leen gis ak bët ci géej gi yépp rek lu ci nekk rek yii ñu bëgg a wax ni bokk la ñoom ñoo ko bokkle ba sa njëkk mooy seen yaram li ko composé li ko formé mooy lu ñu wax ay cellules wala ci arab na koy wax ay xalaayaa yaram yi yépp moom la nga xam ne ci misaal day xaw a mel nag pepp suuf yi euh, ni ñu àndloo tabax euh, jumaa ji ànd koy tabax ab étage ànd koy tabax ab dëkk dafa mel ni cellules yu tuuti toll noonu ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko composé ñoo tabax yaramu yaramu doomu aadama mbindeef kaayam mbindeef yi dund yépp ñoo bokk seen yaram tabaxoo ci selil loolu nag euh, ndax lu lu jar a xalaat daal la selil boobu nag ñaare boo ko waxee sax dañ jàpp ne pepp suuf la rek waaye bokkut ak pepp suuf dara wala nu rëwoon dara itam maanaam mën ngaa wax ne selil bi mi ngi tuuteeg boo jëloon ab mètre. xaaj ko million yoon benn yoon bi dafa tollal ci tuutuwaay loolu ab mètre xaaj ko million yoon seli bi benn bi lay xaw tollool benn xaaj bi lay tollool ci tuutiwaay nga xam ne tuuti na ba bët mënu ci mën koo gis seli bi nag moom la suñu defar defaree mbooleem bindeefam yi mbooleem bindeef yi nga yàlla leen bind te ñuy dund seli la leen defare benn bu ci nekk nag daanaka mën nañu wax ne ab usine la usine ci nu usine gën a mote ci nu usine gën a mane la muy def ci nu usine gën a amee organisation daanaka usine la maanaam cellule usine àgg ko ci àgg ko ci xaajam daal manam cellule bi moo gën a organiser usine bi moo ko dàq liggéey moo ko ëpp waaw moo gën a kéemtaan daal te yaram wi yépp moom la fi ne jotaay ma toog nii rek mën naa wax ne cellules yu bëri wàcc naa ko fii ruus nañ sama yaram yi des des fii te du ko yëg kon yarami doomu aadama yépp yarami mbindeef yépp cellules yooyu ñoo ko ñoo formé kon dafa mel ne ñoo bokk lu seen lu seen yaram mel <coughs> muy garab yi di mbooleem mbindeef waaye ñu xam ne yàlla teg na fenn nit fu mu tegut ke fu mu tegut feneen ñeneen ñi nag loolu moom nañ ko bàyyi xel donte moo bokk ñoom mook ñoom ñoo bokk lu seen lu composé seen yaram mais am na lu mu ko jagleel loo xamante moom dong la ko jagleel loolu it leneen la kon garab yeeg yépp benn cellule boobu ñoom ñooy cellule yooyu nag moom lañ tabaxee yaram yi moom mooy liggéey itam ci yaram yi liggéey yi liy xew ci yaram yi doom yaram mi def yépp cellules yooyu ñoo ko liggéey muy loo xam tam lu yéem la beneen bi mooy mbooleem yi dund dañuy lekk lépp luy dund rek day lekk day lekk day naan boole ci ndax bu lekk rek naan lekkat naan laa ci dund waaye mbooleem luy dund day lekk te day naan suñ borom bindal na leen ay machine yu nekk seen yaram yoo xamante ni bii moo leen di may ñu mën a lekk ñu bëri nag jàpp nañ lekk moom daanaka du dara dal amul solo tibb rek sax si gémmiñ la dem sa yoon waaye lu ci ginnaaw lekk moom solo ak lu tax ñuy lekk ak lu tax yàlla bindal ñu ñuy lekk yàlla dañu bind ñuy lekk tam bindal ñu machine yi pour ñu lekk waaw ndax daa ni ab taaral la rek wala mottali la <laughs> wala lan la kon tënk rek dañu wax ne mboolem liy dund ci suuf si mu ngi lekk gis nga ko gisoo ko waaye ma ngi lekk garab ak weñ ak sax lépp loo xam ne mi ngi suuf sii di dund ma ngay lekk te ku ci nekk it am nga machine boo xam ne suñu borom defal na la ko boo xam ne bu dëppoog sa jëmm la bu dëppoog it fa ngay dund la bu dëppook na ngay lekk la ku ci nekk rek defal yàlla defal na la ko machine la yoo xamante ne bii xam naa damaa ñeme di ko tudd machine waaye mu romb machine ndax la comme la ko composé dong man maa ngi koy maa ngi koy dëpp dëppaleeg ab usine yaakaar naa ne ci usines yi ci lañuy liggéeyee machines yi kon daa mel ni bëgg ko tudd noonu moo tax mu tudd ko noonu ndax aw mel tudd ko tudde waaye mën nañu wax ab jihaas lañ koy wooye machine boo xam ne liggéeyam mooy lekk topp topp to lekk ba mu jàppandi ci yow bala ci am njariñ nga jàppandi ko ci yow nit ku nekk am na ko mbindeef muy dund am na ko kenn mel ni mbindeef nag daanaka bokk la woo toog yeneen mbindeef yi melut ni moom ci nit ñëpp ñoo bokk machine bi moom donte am nañ ci ay wuti tuuti tuuti waaye bëriwut waaye li wax nit yëpp ñoo ko bokkale waaw li ñuy wax fas yëpp ñoo ko bokkale li ñuy wax yëpp ñoo ko bokkale li ñuy wax nag yépp ñoo ko bokkale weñ yëpp ñoo ko bokk ñoo bokk lañ maanaam loolu laa fi lay wax giir yooyu yëpp giir gu si nekk suñu borom jox la machine boo xamante ni bokkut ak sa moroom machine moom ko jox te borom xam-xam dañu wax ne. ci àdduna bi day façon giir yi ñu fi xam mot mot na milliard loolu muy tekk mooy yàlla defar na nekkee milliards yi machine bokk bu ci nekk lekk kopp lekk képp lay liggéey milliards yi machine yu bokkut yoo xam ne bu ci nekk lekk dong lay saytu lay toppatoo loolu it kon ku ne xam na ne kon daa mel ne kooku am na lu mu jublu ci li muy def léeg ñu fàtte ko nekk suñuy tey bopp nekk ci leneen waaye ku jot fàtte te wax dëgg yàlla dañoo wër ak dañoo wër lool pour ñàkk ko fàtte dañoo wër lool pour ñàkk ko fàtte bu ma neexoon wax ne ku nekk rek sab toogaay fi nekk nii kéemtaan la ku nekk rek sab toogaay man man damay gis ne ab aaya la lu ñu guddal ci yooyu waaw te it li ci yéeme mooy benn ci machine yooyu fi nekk nii benn ci machine yooyu bi ci gën a yomb laa wax de bi ci gën a simple nit mënu ko defar nit ñépp suñu woon bëgg a defar benn ci machine yooyu mënuñ ko defar nit mënut defar machine boo xam ne sànq lañ da koy lekk nit mënu ko yow aw ab machine bi muy lekk nit mënu koo defar kon waxumala ak nit nag bi nga xam ne moom lañ xam naan moo gën a compliqué ci yàlla bind kon loolu day tekk ne euh, am na ko fi nekk koo xam ne moom bindee fii moo leen bind itam te it moo leen di sàmm tam moo leen di sàmm ndax bu ko neexoon mën a machine yooyu yëpp dañ taxaw waaw su neexoon suñu borom bind machine yi naan machine yëpp taxaw leen yëpp taxaw waaw te yaakaar naa ne su boobaa dund gi dana lëj waaw kon def naa ne ku jara di fàttali la ku jar di bàyyi xel la ku jar di eh, sédd lu bëree bëri la sant ko war na fu ne sant ko war na jamono ju te it nga naan bu ngeen doon wàññi samay xéewal yi ma leen xéewale day eh, du ngeen ko du ko jeexal maanaam nit bu doo bu toogoon donc di wàññi xéewale su borom xéewale du jeex ñu bëri suñu la soxna xéewal da jàpp ne alal la alal la gën a tuuti gën a ñàkk solo ci ci li yàlla di jox nit alal amul solo waaw sa nopp bi képp li ci nekk maanaam àll àdd mënu koo jënd kon yàlla xéwal li muy xéwal yi bëri na boobu ab ayit dama ci dikk man ngeen jégal man ku mën a génn ku mën a def xaar ji Maodo laa ndax léeg-léeg damay bëggut dama bëggut di wax eh, ay xam-xam may bëgg di wax léeg lu ma yëg wax ko. damaa gis ne suñu mbokki jàngkat yi surtout sax ñu jàng arab am nañuy ab aaya bu ñu bu ñu fonk lool di ko waxtaane man nag dégg-dégg ba ci dégg xaj na xaj na am na ñu bu ñu bëri ñoom bokkul dégg-dégg ba na ñoom wut naa jox dégg-dégg xaw ma nag mën naa jum wala ñoo jum waaye dama koy wax fu nekk rek ndax ñu jubanti ma ba ma dëppook ñoom wala la ci jub ñëpp jot ca mooy dañu wax naan ay suñu borom di wax naan eh, wabtaxi fii ma ataaka la daara axira wala tansa nasibak min dunya waaw ñu bari daanaka sax ñoom njëlbeen gi duñ ko wax mujjantal lañu wax wala tansa nasibak min dunya lañu wax waaye wabtaxi fi ma ataaka la daara axira ji duñ ko tudd dama xamul nag dañoo ko déggut wala déet ndax wala tant nasibaka mina dunya nasibaka mooy lii la su suñu borom jox lii mu def sa yaram bi mooy sa mooy sa cër sab loolu la bala moo nekk sa koom bi nga am sa bi sab cër la sa xol bi sab la sa loxo bi sab cër la sa xel mi sab cër la sa doole ji sab cër la du cërub keneen loolu nag bu bu ko fàtte ndax boo ko fàttee doo ci def dara boo dem boo fekkee suñu borom doo fa fekk dara mm, man nag dama du dama nekk ku mënta leeral ba tax daal damay junj rek waaye daal bu fekkee lu jar leeral la ñu ko mën a leeral nañ ko leeral ndax la jiitu aayam da daan wabtaxi fii ma ataaka laa dara axir lii ma la may de nee na sàkku ci alaxira yow maa ataaka laahu dem mooy sa nas yi bii ma la ma jox mooy sa sa loxo yi sa tànk bi sa yaram bi sa xel mi sa doole ji sa man-man yi sa kattan sa xol bi sa li nga am lépp sàkku ji waaye nag man damay dégg ne léeg-léeg dañ koy wax naan alal ji nga am ale àdduna ji du ñëpp koy wax nag waaye day xaw dal day xaw dal sama xel daal bu dee lu juw nit maa ngi jéggalu <coughs> kon ñaar yooyu mooy yi nga xamante ni bokk na ko ak yeneen ñaari yi mooy ba ci njëkk mooy bokk nekk ay cellules tabax seen yaram yi beneen bi mooy bokk di lekk ba ci topp mooy nokki lépp luy dund day nokki nga xam ne sax bañ nañ ko ba buñ na deena wala déewut naan ndax ma ngay nokki lañu wax buñ naan deena wala déewut naan sax ndax ma ngay nokki buy nokki de ma ngay dund bu nekkul dañoo deena maanaam jóge na fi nokk boobu nag lépp loo xamante ne bi mi ngi dund ci àdduna bi da koy def garab yeeg sànqalañ yeeg mbóodi yeeg nit ñeeg lépp loo xam yàlla bind na ko rek yàlla def na ko mooy nokki muy lu yéeme lu lu lu lu lu lu loo xam doy na sëkk wax waaw moom it am na machine bu mu ko def boo xam ne nokki képp lay saytu saytu leneen. mbindeef mu ne yàlla defal na machine boo xam ne nokki dong dong lay seetu ci seetu leneen toppatoo leneen na mu bindee machine boo xam lekk képp lay tey lay toppatoo toppatoo leneen noonu la bindee tam machine boo xam nokk képp lay seetu ci nit toppatoo leneen waaw te nokk bi it fi nekk nii lu boo ko seetloo bu ñu toogee ba léegi ñu ngi nokki te kenn yëgu ne yaa ngi nokki bi ñu toogee ba léegi ku nekk yaa ngi te kenn yëgu ne yaa ngi kon dafa mel ne ñun ñu ngi nokki. te yëguñ ko loolu xéewal la def naa bu fekkonte ne dañuy ñoddi suñu bakkan yi ak ak ëf pour nokki dañ sonn waaye yàlla defal nañu def yoo xamante ni bii lii xew day xew rek nga nekk li nga nekk yow fàtte ko sax ba sax sax saa su bi soxlaa mu gaaw mu gaaw saa su bi soxlaa mu yeex mu yeex xam nokki day gaaw ndax léeg-léeg gis koo xamante ni bii de nekk ci yitte yu bari nga jékki-jékki di gis ko muy xëxët mooy nokkee ma ngay gaaw lu tax nokk gi gaaw leneen la maanaam yaram yi ci boppam moo soxla énergie bu doy ci liggéey bu am solo bu mu war a def wala liggéey bu yitteel bu muy def te bu bu bu nokk gi doyut énergie bu doy du ñëw mi ngi mel ne oto bu bëgg a daw lu bëree bëri rek. te chauffeur bi nanguwut ak nanguwut a bës accélérateur bi mel ni kon euh, lu lu yéeme la te nokk fi nekk ni mu simple it <laughs> ni lu compliqué nga xam ne dinaan benn benn benn matière ñuy wax oxygène nga xam daa fees dell fi ñu toog nii waaye kenn du gis fi ñu toog nii daa fees dell dell ak oxygène waaye kenn gis ko loolu dong moo jariñ moo moom lañu soxla ci nopp bi waaw machine bi su borom defee daf ne ko jëlal loolu mu dem loo ko mën a boole na dem mais loolu rek na dem moom ne boo nekk da nga yóbbu poussière da yóbbu lu ne kon dafa mel ni machine bu mel noonu bu bu ko bu sensible bu mel noonu ku ne xam na jar na sàmm moo tax suñu da ko sàmm lool sàmm la ko def lool ci misaal rek sàmm gi mooy ci bële gi nii dafa ñaari raakol yi fi nekk benn raakol bi di yóbbu ndox di yóbbu ak lekk ak ndox jëme ko ci mbaq gi beneen raakol bi di yóbbu ngelaw loolu jëme ko ci xëtër yi ngir nokki te ñun xam nañ ne nokki day saa su ba comme raakol la mën naa fat suñu borom defal ko yu yéeme ñu def ko ci yu yéeme daa du ko wërale ay pono daa mel ni raakol bi jëm bi nga xam ne mooy war bi du ko wërale ay pono nga xam ne yow boo lemoo nit raakol bi du lemoo du du fermé nga xam ne technique la boo xamante ne bii ah, fa la technique mën a yem man jàpp naa ne lépp lu ngeen gis nit defar ko nii mu leen mu leen yéem na ngeen xam ne mbindeef yàlla lañu roy lépp loo xam ne defar nit defar na ko nit waxuma waa boo waaye lu defar rek mu yéem leen ba mu jaaxal leen xam leen ne mbindeefum yàlla lañu lenn ci lam yor lañu roy loolu kon euh, pneu yooyu may wax bokk na ci li nga xam ne moom la suñu borom aare raakol boobu du lemu nga xam ne boo boo defoo nii rek noo defee du lemu booleeg léeg-léeg nga lekk ba ak ngay wax coroxaan te li ngay coroxaan maa nekk ci bépp ceeb maa nekk gu xam ndox te bu jëmee foofu da koy fat bu jëmee foofu da koy bu fattee cinq minutes nga faatu yàlla nag daa bëgg nit ki moom dund la mu ko bëgg mu dund ko bëggul rek ay accident ak ay nangam naan di ko di ko karan karan yi moo taxit it euh, lam ko defal mooy su su su tib tàbb commencé tàbbi rek yaram bi yëpp dañuy arrêté seen liggéey énergie bi yëpp dem ci xëtër yi mu pompe ngelaw loo xamante ni bi doole ji muy am day wax ne day nekk cent kilomètres par heure dana ko tollool te ku ne xam ne ngelaw ak doole doole ji muy am xam ne li muy ëff bu ëffee léppay génnaat ci biti xam ne boo koy def ñaar da gis da ngay jooy léeg-léeg sax say sa bakkan am lu mu génnee seeram du dootoo yëg seeram dara te loolu lépp pour pour aar la la pour aar cër boobu pour loolu am la kon ñu xam ne ku sàmm nit la dafa ne yàlla ku bëgg nit la yàlla dafa bëgg nit waaye cey nit waaw zalumun jahulun moom nag su borom di wax tooñkat la ku réer la waaye bëgg na ko lool sàmmoo na ko lool aar na ko lool ni mu ko aaree dafa jég dayoo du bàyyi dara yàq dara dara du gaañ waaw càggante nit rek moo tax dara du ko lor waaye bu fekk nu càggnu dara du ko lor da koo aar ci wet yépp wet yépp la ko aar waaw bu ñu xóotloon sax deram bii dong fi nekk nii der bi képp li ci nekk maar daal dama xale yi ne leen jant bi su su tàkkee su su génnee am na ceñeer yu ci génn di jaar di ak si suuf jëm si suuf si suñu borom da koy segg di ko segg ci ceñeer yooyu baaxul ci bi luy dund yàlla da koy segg di ko segg di ko segg ba bu ak si suuf si li fi des du bëri la ca des mu jox ñu ab der bu ñuul der bu ñuul boobu mu def ci biir lu koy couleur lu ñuul lu ñu wax mélanine mélanine boobu fu nekk nii fekk yaa ngi moom loolu lu jóge jant bi di ñëw si yow mënu coow dara du la indil cancer du leen dara waaye ngeen xool nit nu muy def day dem na ah damay xeesi dindi dindi lu ñuul loolu ba mu set wecc moo la cay topp mooy hmm, ku nekk di ko xam mooy cancer de peau commencé am der bi commencé def ay cancer tey jafe yi jafe-jafe yu bari nga nga njëkk di ko am euh, muy aar gi yàlla aar nit ak it sàggante gi di sàggan naa ne loolu ñu njëkkante waxtu bi kon ñeenteel mbir mi nga xam ne moom la ñu ñëpp bokk mooy màgg mboolem lu dundee màgg lépp lu màggut rek dundut weñ gi nii màggut moom kon dundut waaw basan gi ma toogee daa mel ni màggut kon dundut ndax màgg mooy tuuti ba yàgg nga ngay rëy te rëy gi du rëy kese waaye da rëy ak a jàngaat ay man-man yu bees yoo mënutoon loolu mooy màgg comme ni nga xale yi defee rek tuuti gan tuuti lool di màgg di màgg di màgg loolu lu yéeme la nga màgg rek lu yéeme la waaw nit lu muy màggee nit lu koy màggal lu tax nit di màgg waaw tax mu tuur bi ak rëy li ko rëy li li yokk ci moom fu mu jógee nu mu de ba nekk ci moom yooyu yëpp ay xalaat yu bari yu nit war a xalaat te àdduna moom xalaat dong la daa wax élèves yi nee na nag nit ku ñuul moom daa ragal xalaat daa bañ ba ne boo dee xalaat yu bëri sax da dof waaw ku ñu loolu lay wax waaye man damaa xamul xalaat boo fu mu waaye man gisuma ne euh, dëppoo nag euh, yàlla bëgg ci nit nit daal daa war di xalaat xalaat ba dof sax kay nit daa war di xalaat ba dof waaw xalaat ba génn àdduna la ko doo war def waaw xalaat nag ci lu am njariñ nag laay wax xalaat daal ci yàlla ak i mbindeefam ak ay kéemaanam loolu ba mu di ko def ba dee waaw te it jafewut nag waaw soo jëlee tamit par donc toog fii jàkkaloo weer wi mu nga fa bëggee di ko xool waaw te def naa ne ci masaalik bi ñu ma koy dégg naa eh, benn saa boo boo boo boo xalaatee boo tafakkure moo gën ay jaamu yu bëree bëree bëree bëri ala xal mooy nokki nokki bi wax léegi waaw beneen mooy bi topp mooy màgg waaw màgg bi kii màgg day day dox di wax di am leneen lu mën beneen bi nga xamante ne bii nit ma ne mbindeef yëpp bokk nañ ko mooy yëg yëg mu leneen nit lu doy waar loo xamante ni biit lu jar di bàyyi xel la mbooleem mbindeef yi dund dañuy yëg ci façon bu nekk nag ku nekk yàlla bindal na la machine boo xam ne li muy toppatoo mooy yëg képp lay toppatoo ci yow waaw am na ñoo xam ne mooy xel mi am ñoo xam ne mooy xol bi am na ñoo xam ne xumaama an ñoom ñaar la waaye ay wax la joo xamante ni bii lu jar a bàyyi xel nag la lu am solo la waaw yëgg nag ñaa yii lañ yëg li ci biti li féete li ci biti yaram bi ak li ci biir yaram bi yooyu lañu yëg mooy leer gi ñëw nopp bi li nga xam ne moo ci dal li ngay mos ci sa gémmiñ tam jóge ci biti li ngay li lay xeeñ lii dal ci der bi wala li nga yëg ci der bi yooyu mooy yi nga xam ne mooy yëgukaay biti yi dañoo xam ne juróomi xam ne mi ngi ci biti wala bokk ñi nga xam ne ñooy wax juróomi yëgukaay lañ ko tudd yoo xam ne ñu ngi ci biti muy bët bi yëg lépp loo xam leer la dugg ci moom ba mu yóbbu ko ci xel mi ba mu firi loolu lu mu doon ba wax ko lan la ak lu ci war nopp bi lu mu dégg euh, mu yóbbu ko ci biir yuur gi mu wax ko li nga dégg lan la ak lu ci war loo mos làmm bi tam am lu ci nekk yoo xam ne mos rek la liggéey mos mooy seen métier ñoo koy wax cafka gi ku ne xam na ne loxo kenn ci mose xorom boo ko tegoon sa loxo pour xam ndax am xorom laa suukar la doo ko xam làmmiñ rek leen ko def kon dafa mel làmmiñ képp ay dégg képp ay mos ne li ngay mos it soo ko mosee di nga xam lu mu doon ndax boo bu demee ci xel mi xel mi day wax xam lii nga mos lan la soo defee euh, mu wax nag léegi lii lii nga xam ne moom laa mos moom nga mos loo ci def looy def ak moom bu dee lu lu neex la mu wax na nooy def bu dee lu naqari la wax na def bu dee lu safkaan la wax na def bu dee leneen it mu wax la def même luy xeeñ sax noonu lay def li ngay li nga xam day xeeñ li nga xam day xeeñ daanaka euh, noonu rek lañ ci def ci misaal euh, buñ toogoon tur bi yàgg rek sagar xeeñ suñu bakkan moo ñu ko yëgal dafa mel ni ci saase ku nekk danga xool ba xam fan lay xeeñ ndax loolu li muy tekki mooy suñ ko defut mën ñu jékki-jékki kër gi lakk suñ kaw ñu faatu kon daa mel ni bakkan ndekete dafay sàmm nit pour mu bañ a faatu waaw daanaka yëgu yëgukaay yëpp yëgu yëgukaay yi ci yaram wi yëpp mënuma wax yëgukaay si yaram wi yëpp rek dañuy sàmm nit ki pour nit ki bañ a faatu sa bët yi dalay sàmm sax pour nga bañ a faatu ci misaal rek boo doon ndox tey ba nga seen jaan joo xamante ni xam nga ne jee moom day rayee la tax doo faatu rek mooy sa bët yi kon daa ni noonu la ba tey tam moo dox ci àll ba rek nga dégg gaynde guy yuuxu ci say nopp daa mel ni da am yeneen pexe yooy def pour mucc ci yooyu yëpp kon dafa mel ni yooyu yëpp dañu koy sàgg ne jàpp ne ñun dañ dañ koo am te xalaatuñ ci waaye yëpp rek ay ay xéewal la yu su borom xéewal yoo xamante ne bii lu ci nekk sàmm na la te noonu la ko joxee nag mbooleem yi dund noonu la leen ko joxe mbooleem yi dund rek suñu borom jox na leen leen musal leen lu ñuy xame lu ñuy yége leen musal ci ay ay ay kon daa mel ni euh, loolu geneen wàll la euh, ci ci ci ci ci yëwkaay yi wala bokk ci li li mbindee yu bokk nit mii nag yàlla jox ko ci cëru yëgukaay boo xamante ni moom bu yéeme la boo xam ne moom kenn amu ko jox ko mbindeef muy am xel jox ko mel ni mbindeef yàlla jox ko mel ni mbindeef am xel mi jox nit moo tax nga gis mu defar micro defar jàkka defar rajo di jàng di jàngale di nangam nangam kenn gisul mbindeef mu defaree micro def ni ñu def nii dafay tabax wayi way am lu ñu saqaafa naan xadaara ñaar yooyu duñ gisuñ mbindeef mu ko am kulut insaan waaw da ko dafa am moom mooy mooy ki nga xam ne moo xamlul amaana amaana bi nag mooy jaam yàlla dong maanaam mbindeef rek moo mooy mu kallaf def naa aw béy kenn du ko julli wala nga def nag nga kaa jaam yàlla di kenn ko wax mbindeef daal moom mooy insaan moom mooy mukallaf waaw kon moo tax mu suñu borom jox ko xel moomu mu man lu ne xel mi man lu ne lu ne xel mën lu ne ba sax boroom xam-xam yi nga xam ñooy nekk ci xel ci gëstu dañuy wax ne ñi ëpp xel ñi gën a baaxam xel ci àdduna bi liñ jëfandikoo seen xel weesut juróom ci téeméer bu ne man xelam doomu aadama jëfandikoo ci bu fekkee ne jëfandikoo nag fa mu gën a yem àggu ci passé wu ci 5 pour cent kon daa mel ni xel yi euh, bëri lu ci nekk xel moom it looy wax toujours rek mooy euh, euh, di wax it di ko sant it suñu sëriñ mu Cheikh Ahmad Bamba ba muy wax naan. fa lay suy jib saadul jismi shafaatul fataawa ul fahmi xel ma lay wax ndax booba ñun naar yi gëmal nañu ne ñun day mënuñu am xel tubaab yi gëmal ñu ko bañ dem bëggam ko mu dikk nag nañu day déedéet ñu layub der indiwut waralut xel bu naqari waaw te noonu it moom lu amee ndax képp ko xam ne insaan lañ lay wooyee samaam mooy aadama ak awa nit képp ku ne nit nga samaam mooy aadama ak awa français baak anglais baak chinois baak allemand baak ñépp a ci yem seen maam aadama ak awa la daa mel ni sama loxo bii de mooy loxo chinois ba mooy loxo américain ba mooy loxo japonais ba mooy loxo ku nekk waaw kon lu tax sama yuur gii du seen ak yuur dama jàpp ne benn gi la benn yuur gi la foofu it dafa am aaya bu may bu may bu may bu may gis maa maa ngi jéggul nag ndax doo bu fas te it doo ba alim waaye léeg xol bi laay waxee rek léeg-léeg ba suñu borom di wax wa allama aadama asmaa kullaha bindee aadama lam la ci xisa bi yëpp duma ko duma ko wax ma gàttal da la ci ma yittee rek mooy wa allama aadama asmaa kullaha yàlla xamal na aadama tur yëpp am na ñoo xam ne naan garabe garab ya la garabe àjjana ya am ñoo xam ne lañu wax am na ñu wax yeneen waaye jàpp naa ne lépp luy tur la lépp luy tur rek mi ngi ci bopp nit daa ni eh, lii may waxe de ñu ngi koy wooye microphone daa ni daa nekk bopp doomu aadama moo tax mu nekk ci moo tax mu génn waaye bu ci nekkoon du génn waaw tur la daa am tudd oto daa bopp doomu aadama mu génn waaye bu du génn yàlla lu mu defat bopp nit nit mën koo génnee lim ci programme képp moo ciy génne lu yàlla programme ci xel duy génn ci xel xel yépp nag ñoo bokk waajtaay waaye xel yépp nag duñ bokk dem ndax himma dañu wutale yitte moom lañu wutale nangoo sonn lañu wutale nangoo sonn suñ xel yi moom lañu wutale loolu moo tax ñee dem ñi demuñ moo tax ñi ñi raw ñi rawut naa ne ñun murid yi wet googu war nañ ci xóotal lool def naa suñu Ahmadu dégg naa jotaayam waxtaanam daaw sedd sama xol lool ba fi nekk ni xol bi sedd itam ca waxtaan wax te muy dëgg itam ndax daa wax mbëggeel gu sëñ bi bëgg yonent bi man ma ma yàgg gis ne daal war na si na cee wax waxin yu mel noonu sax dafa jar daw ba dafa jar a nag bañ ko dajale mu rëy lool ñu si wax war def ay ay ay ay yu xaw yu mel noonu waaw kon xel te xel nit tam loolu wax rek euh, mooy lu ci nekkut lu ci yàlla programme lu ci génn yàlla nag programme suñu xel yi lépp loo xam ne gis ngeen ko mu nekk ci ko suuf si rek mi ngi suñu xel yi ku nekk mi ngi sam xel su génnut da nga koo da nga koo sàkkuwut fi ci fi ñu toog fii kuñ ci jàngal médecine nga nekk médecin waaw kuñ ci jàngal mécanicien nga nekk mécanicien kuñ ci jàngal lu nekk nga nekk lu ne jàng rek la kon la tax loolu la li may tekk mooy daa nekk suñu xel yi suñu xel da ko waajal dañu dañu waajal loola. waaye luñ yàlla waajalul suñ xel yi buñ ko defee duñ ko def duñ sotti te nit nag ba mu wax na wala ba dem asmaa kullaha dal man jàpp naa ne bëriwu yu bëri woon la waaw kon moo tax yàlla jox nit xel xel moom it muy xel mu yéeme jox ko meneen mbindeef ci moom yi nga xam ñooy dund ci kaw suuf si nii wala bokk yi nga xam waaw moo tax Euh, ci alxuraan di wax naan laxat xalaqnal insaana fii ahsani taqwiimin ahsan waaw ci mbineen wi mbineen wi gën a baax la bindee nit mbineen wi gën a mat mbineen wi gën a baax la yàlla bindee nit waaw waaye da nit day dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba bàyyi ma sax gën ko nag waaw nit day dellu ginnaaw ba nga xamante ni bàyyi maanaam xare yi ñoo ko gën yàllaay wax innahum kal anaami balhum addal la nit dina réer bàyyi gën a réer bàyyi ma naa yu xam ne ci yu bëree bëri yoo xamante ni bi bàyyi ba duñ ko def nit ñaa ngi def jarut tudd waaye xam nañ ci yu bëree bëri yu nit di def te bàyyi ma sax rus na ko def loolu nag mooy nit ki ne ko yàlla màggale woon eh, day suufeel boppam di suufeel boppam ba gën a tuuti sax bàyyi ba bani aadama maanaam xel mi ngi ko jox nii mën na koo sàggane yàqate ko sobantal ko suufeel ko ba ba du àgg sax ci xelam xelam bàyyi ma te xel la yàlla jox nit mu mu nekk jox ko mu nekk lu lu lu kawe mu nekk lu kawe ci xelam ci xelam bi waaw nekk lu am solo lool waaye nit di sàgganeem xelam ba àgg sax ci foo xamante ni fii bàyyi may sax bëgguñu fa àgg lit lu jar di xalaat la benn ayit boo xamante ni bi mu ci alxuraan yaa ayyuhal insaanu maa gharraka bi rabbikal karim allasi xalaqaka fa sawwaaka fa addalaka fii ay suuratin ma saa rakkabaka ab aaya la boo xamante ni biit xam naa sama sëriñ si ak sama ustaas si sama kilifa yi war nañ koy xóotal firil ko mbokk yi pour ñu gën koo dégg mais daal mën na mu ci dégg rek mooy yàlla moo la bind yow nit lan moo tax nga waroo ci sa boroom waaw maa gharraka bi rabbikal karim yàlla mu tedd mii kan lan moo la war ci moom lan moo tax nga waru ci moom waaw ki nga xamante ne moo la bind yemale la fa sawaaka <laughs> waaw baatu sawaaka rek maam doy na waxtaan damay wax ne euh, bët bi fi mu toll ak bët bi fi mu toll ni mu jekke cëy ko ko sopp woon fa sawwaaka yemele la xalaxaka fa sawwaaka maanaam bët bi su wàccoon tuuti beneen bi yëg ci kaw kenn du xool moroom borom waaw bakkan bi su jëmoon fi tuuti kenn du xool borom gémmiñ ko su jëmoon fee tuuti kenn du xool borom loxo yi su yokkoon guddaay bi mu gudd kenn du xool borom bopp bi su réyoon lool kenn du xool borom su tuuti woon lool kenn du xool borom kon fasawaaka fa addalaka fii ay suuratin masha rakkabaka mu montel nu ko neex mu la ko ma ngi maa ngi jéggaluwaat bëgguma di tudd aaye ci eh, kanam borom yi xam-xam ndax njàng mi daa soriwut nga daal damay jéggul daal kon loolu benn ci yi nga xamante ni bi mooy yi nit ñi yi mu yi bokk benn bokk na ci ñu bokkit mooy jur ak njaboot mbindeef yépp yi dund dañuy jur garab gaag sànqalañ waag melentaan waag nit lépp rek day jur ñépp ñépp dañ jur lu mu tuuti tuuti lu mu rëy rëy day jur waaw muy lu yéeme loo xamant ni biit ñu bari fowukaay lañ ko def fowukaay maanaam takk soxna am boroom kër jur doom ñu bari fowukaay lañ ko def dañ ko jàpp fowukaay la waaye jegewut sa fowukaay jege jegewu ko sax waaw joxit machine yoo xamante ne bii seen liggéey li jëm lijjanti mooy mooy jur képp la lijjanti yàlla defal ko ku ne mu dee mu ne yàlla defal na ko machine boo xamante ne bii la muy saytu ci nit mooy jur dong lay saytu jur saytuwu leneen waaw ñu bàyyi xelit ne ci jur la fi nit dese ba fi nekk nii la fi meneen mbindeef it ci jur la ba fi nekk nii muy lu yéeme lu jar bàyyi xel nit ba ko yàlla bindee ba léegi nit la nii mu mel ne la mel am na dof yoo xam ne dañoo naan golo la woon waaye ay dof lañ moom man dama jàpp ne ñooñu wéruñu mooy ñi al yàlla wax naan su ma rek naa asfala saafili na mooy ñooñu wax naan nit cosaanoon de golo la woon nit nit la woon ba ko suñu borom bindee ba fi mu nekk nii loolu xam-xam sax da ko saxal fi léegi maanaam xam-xam. yu bëri yoo xamante ni bii amatul sikk sàkkane nit moom nit la mos xam nekk ba fu nekk nii ci misaal rek ñun ñépp ku nekk gis nga ci sag njaboot ni lay nirooyee ku nekk gis nga sag njaboot ñu lay nirooyee ba sax day dem ba xàddamti ko sax dañ la ko niroolee léeg li ngay xàddamti ko sax dañu ko bokk yow kon dafa mel ni wàll gu am solo la bu jar a bàyyi xel la pour ñu wax njariñ rek mooy nañ nañ joxe tey ne su mbooleem mbindeef yi jékki-jékki woon rek ne dañuy garaw jur lu tollook téeméeri at kenn dootu jurati luy xew xalaat den ci bu mbooleem mbindeef yi taxawoon ne kenn dootu jurati fekk téeméeri at luy xew xalaat leen ci loolu jàpp naa ne ceeb da koy wax ceeb danaa wax loolu tam ceeb danaan fekk téeméer at du ma jurati hmm? luy xew dugub wax ko xar wax ko bëy wax ko ginaar wax ko ñépp wax ko luy xew àdduna bi mooy tukki kon dafa mel ni jur du caaxaan ndeke dafa yàlla bi ñu ko defee da ko def pour sàmm mbindeef yi ñu def ci àdduna bi kon dafa mel ni <laughs> noonu lañ koy déggee waaw man noonu laa koy déggee sàmm ma sàmm mi ndéy fi lépp ñu des fi am na ak yeneen rek yu yu gën a xóot yooyu waaye fii rek jotaay bi loolu laaj tey lu lañ ci wax waaye ku ne xam na ne am na yeneen yu gën a xóot yooyu bàyyi fi ko baax koo xam ne boo fa jógee mu lay ñaanal ci la bokk ak yu bëree bëri bi dama jox misaal tey nii rek ci pour ñu xam ne nekk duy caaxaan maanaam te li si nekk ci ay kéemtaan maanaam romb romb na sa xalaat laa wax romb na xalaat maanaam doy na sëkk ab jotaay waxuma loolu moo waaye benn benn wàll ci moom rek doy na jotaay mbooleem bindee fii ci àdduna bi nag dañuy jur garab yeeg lépp nekk li ñuy bàyyi xel mooy ceeb ba ba mu jur doom ba da ko juróon pour des fi moom garabu màngo ga ba mu jur doomu màngoom booba du ko juróon pour des fi waaw gerte gi noonu lu nekk noonu waaye yàlla nag ci coobareem la jël nit ne ko daal yow yooyu laa teral dama laa teral te dama bëgg nga tedd ci kaw suuf si lépp loo xam ne mi ñu ci ko kaw suuf si jox naa la ko ne def naa la ko mu nekk ci sa sa waaw loo ci sàkku rek ak pastéef ak yitte da ci jot noonu mu ko defee li ci kaw suuf si noonu la ko defee li ci kaw asamaan yi naan wax saxara laa ko maa fi samaawaati wa maa fi ardi saxara la waxoon saxara tàggatal naa la li ci kaw suuf si ak li ci kaw asamaan yi du asamaan si muy lu jar wax lu jar a bàyyi xel waaw ndax danaa li ci kaw asamaan si ku ne xam na ne kenn du ko lim waaw waaye loolu lépp yàlla tàggatal na ko doomu aadama euh, moo tax mu mën a jëfandikoo ci li fi nekk lépp te moom yàlla mayut kenn mu jëfandikoo ci doomu nit ki moom naa kenn du fekk doomu nit rek téye ko def na nga bëgg ci moom waaye nit moom fu mu fekk doomu jàmbur ci mbindeef yi day jël day jël def la man la ko neex jël fas war jël mbaam ya hmm? lu ak yu deme noonu lañ ci war a lekk lekk ko ci ila loolu it euh, teraanga la suñu borom teral nit ndax nit xam na ko nag waaw moo tax ci euh, wàllu jur su borom wax ci benn aaya wala boog ay aaya sax jukki ci benn rek wa min ayati an xalaqalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma te teg ne inna fi zalika la ayatin li xawmin yatafakkaruna man bu jëntale aay yooyu léeg-léeg moom it poussé mooy mooy sonn lool la ayatin li xawmin yatafakkaruna ñooñu ñan lañ waaw ndax bëgguma ca bokk ci ñooña bëgg naa ca bokk. suñ borom moo ñu bindal ay soxna dal ñu dal dalal ñu ñu def suñu diggante mawadda ak rahma waaw dafa waxat yu min ayaati yi la waxtam ci kéemtaanam ci bokk na ci kéemtaan suñu borom yi bind ci bindal ñu ay soxna def suñu diggante it yërmaande ak bëggante nañ jàppante defu ci woon defutoon suñu diggante yërmaande ak bëggante kon fu ñu jëm jàmmal ni kon euh, loolu fu jara taxaw la moo tax nag yàlla defal ne tam mel ni mbindeef mu nekk ci àdduna bi machine bu dëppook bosam bu dëppook gis yaramam boo xamante dana mën a dana ko mën a may mu am ay joxe doom euh, mu fexe it sàmm it mbindeef yi lool nga xam ne kenn du jaxasoo benn mbindeef du jaxasoo moroom ci ci nekk nii nit du mës a jur golo golo du mës a jur nit li ñuy niroo niroo muy lu yéeme loo xamante ne bii lu doy waar la jamono yàggut lool am na ci borom xam-xam yu gis eh, ab secret bi tax ndekete benn doomu aadama du jur lu dut lu mbokkal façon loolu suñ ko waxee suñu xel dem dem ci ñaar benn bi mooy lu ma ni barkeel te ñu wax ne fas moo ko jur ak mbaam benn bi mooy nguru bi nga xam ne moo nekk ci biir néegi eh, di ci di ci kii di ci di ci tàgg di ci nekk di ci def am néegam di ci yóbbu noonu lu mel ne barkeel la fas ak jur ak mbaam waaye kéemtaan nga mooy barkeel moom du jur barkeel du jur du jur dara te loolu fi ne code la bu suñu borom def ci code laay tudde ko sax la ko mën a tudde code la bu yàlla def ci mbindeef yépp nga xam ne code boobu saa changé rek du du jur du am ñaare sax li ci ëpp bu code bi changé maanaam balaa balaa ëmb bee yàgg mu avortement am parce que bu avortement amut ji jëmm ji ñëw day def day am beneen beneen melokaan bokk te melokaan nit mën naa ñëw ne bañ a indi bopp te lu nit xam su doon subaat nekk lu nit xam. ak yu dem noonu loolu it euh, mooy ni yàlla mbindeef yi bi leen bindee pare it sàmm na leen ba duñ jaxasoo ba mel ne neen ci misaal ba tey suñu misaal ci garab yi fi nekk ak néema mënoo fexe fexe ba ba sàmp ci mango waaye mango moom mën ko greffer jël mango fii papaye fii def ko ci bés wala jaxase bëre bëre bëre ñu ñi def ci mango yi xam nañ te parce que ñun ñëpp mango lañ waaye mango moom façon façon mango la façon naw la mais boo jëloon naw mango tey di ko booleeg geneen garab day lànk ndax du ñu bokk code code yooyu nag moo ñu ay ADN lañ leen di waaye lekk léeg ADN ay chromosome muy moom muy muy muy sa moom tam nga xam ne chromosome yooyu day mel ni mooy. code bi nga xamante ne bi moom la yàlla côté lépp loo xamante ne bi même melokaanu mbindeef mu nekk sa melokaan yépp say nekk bopp beeg tànk yeeg yaram beeg biir biir yaram beeg lépp rek code boobu lay doone muy lu kéeme lu yéeme loo xamante ne bi xam ni yàlla it kon nekk bindu lépp rek bàyyi nañu waaye day def bind lépp di ko surveiller ci lu jege lool am na it leneen loo xamante ni bii njëkkanteeg waxtu wi mooy suñu borom bindal na ko mboolem mbindeef yi muy ñuy yëngatu déplacé mbindeef yi dañuy dañuy yëngatu te xam ne ku ne xam ne yëngatu it jóge fi dem fee am na solo lool ndax bu amutoon daanaka nit faatu na nit mbindeef jóge na ci àdduna bi bu ñëpp nekkoon ku nekk fa nga nekk boo fa nekkoon rek jóge woo fa àdduna bi jeex na wala mbindeef jóge na fi. ak yëngatu ni mu ñàkk ñàkk solo ci gisee nii waaye bu amutoon àdduna bi tukki na maanaam du waxuma la adduna waaye nit ñi fiy dund moom ak mi de fiy dund jeex nañ te yëngatu moom képp nag ndax def naa ci yëngatu ci lañ tabax jumaa ji ci yëngatu ci lañ tabax dëkk bii ci yëngatu ci lañ tabax adduna bii bu ku nekk taxoon fa nga taxaw doo fa ju doo fa doo fa jóge yaakaar naa dara dara du am kon gis ngeen suñu boroom yooyu yépp moo ko def waaw yooyu daal am na sax yeneen waaye njëkkante waxtu rek dañuy euh, yem foofu ci nga xamante ni moom la mbindeef yi niroo léegi nag dugg si euh, nit ci boppam ndax euh, day day day centre mbindeef yi yi dund moo tax ñu bëgg see wax rek moom nag moom la ñu wax ne moom moo am xadaara ak saxaafa ci mboole mi def ji des nañ culture ak civilisation dañu wax ne nit moom moo ko am mooy tabax ay tabax defaree oto ay ordinateur ay satellite yu dem noonu ay saxaafa am njàng defar njàng mi ay bunt ay téere ay façon xam-xam yi dem noonu yooyu dañoo xam ne nit moo ko am. comme ni ñu jiite woon fee rek waxoon nañ ci tawaazun bi mu am léppam yem duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci sori nga xam ne taaru nit nit nit dafa rafet nit nit ñépp rafet. ñëpp yàlla mu bindut lu ñaaw bëtub nit nag léeg moo dul xam lu rafet waaye bind moom yàlla moom bindut lu ñaaw moo tax it foofu it yenn yenn philosophie dañ ciy wax dara te it muy ay njuumte ñu bëri ko bàyyi xel mooy ne ab tardé daanaka mu ngi des rek ci kiy xool waaye nekkul ci li ñuy xool mooy aljamaalu sëy ut nis bi la philosophie yu bëri di wax waaye man dëgguma ko ndax eh, am na borom xam-xam yu bees it ay falaasifa yu bees yu ko gëmut du sama wax dong ndax dañuy wax ne taar daa am ay maqaayis ay nattukaay te comme am na nattukaay rek mën fa ñàkk nekk ndax ndab lii bu bu fa nekkut kenn du wutal nattukaay kon dafay nekk moo tax ñu wutal koy nattukaay daa xonq ak daa ñuul dafa dafay nekk pare. waaye bu fi nekkut kenn du wutal ay nattukaay comme xas na wutal taar nag ay nattukaay kon dafay nekk bokk na ci nattukaay ya mooy lu ñu wax albasaata mooy simple lu rafet foo ko fekk day simple lu rafet foo fekk day simple naa fii xaj na du ñàkk ay soxara du ñàkk ay udaba ak ahlul balaaxa naa gis nañ ni waxin wi gën a rafet ci seeni wax mooy wax gën a simple ëpp basaata amut complication compliqué wut xuruñu xuruñu wut ne boobu benn mi xaas suñu ma xaayisul jamaal kaddu yi sax boo ko seetloo kaddu bu compliqué du rafet lu mel ne sama kàddu gi du rafet ak ku mel ne kaddu suñu Ahmad bi <laughs> basiit la te it waadex la da ngeen rek day am miqyaas ci maxayisul jamal benn bi mooy ak tanaasux mooy ànd ànd <laughs> ci misaal rek kanam kanam koo gis rek fi ne la fa nekk daa ànd loolu mooy tanaasux ba mooy ànd ba ànd ba yow ànd la dañoo ànd ndax ñu wax ne léegi du rafet la daa nekk loolu ci euh, maxaay si nga xam ne moom lañuy xiyaas jamal ci la bokk ab taar kon lu am la xel nit ñi nag moom moo wàññeeku rek jaxasoo ba duñ ko gis waaw waaye asamaan si ku tiim ku ko tiim xool ko biddiwam wa zayyana la waxaan di wax wa zayyana sama dunya bi masabiha wa zayyana zayyana ziina waaw rafetal ko taaral ko hmm? ku ne amut kooku xam nga daa wérut waaw te it bëri nañu wérut nag ñu ñoo ay borom xam-xam surtout ci toit bi ci bëri si ñoom man dama leen jàppee ay dof la leen jàppe du dama leen jàpp kepp nag waaye seen wax yi ni mu ko dégg su ma ko déggee da dul wax dara waaw kon li nga mooy nit ci borom da ko bind mu nekk ku rafet ci ñu waxoon léegi rek ci cellules yooyu ñu ne wax ne moom moo formé yaramu nit dañu waxoon ne benn bu ci nekk dafa mel ne ab usine bi gën a complet ni usine di mel dañu wax ne nit nit de boo ci am na ci lu tolloog euh, euh, téeméeri trillion ci ay xaliya waaw téeméeri trillion mi ay trillion wala cent trillion la am Euh, junni ba muy junni mooy milliard junni ba muy junni mooy benn milliard benn milliard mooy benn million junni bu muy junni mooy benn million benn million benn milliard benn milliard bu mu junni mooy trillion nit am na ci téeméer ci ay xalaat yoo xam ñoom ñu nekk maanaam ko yàlla da ko da ko ay téeméeri trillion yi machine ay téeméeri trillion yi usine la yàlla def ci nit ñoom ñooñu nag ñoo yor liggéey bi yépp ci yaram bi ñoo yor xalaat yi yor yëngatu bi yor ndox mi yor naan bi yor lekk gi yor nokki bi yor lépp ñoo ko yore même boo tàngee sax ñoo lay seral boo tàngee sab dara ñoo koy seral ñooy sa sot ndox pour mu sedd waaw keneen la ko keneen la waaye ka ko bind moo yéeme maanaam ki bind nit kooku moo yéeme nit yéemewut yàlla mu bind nit def loolu ci moom yàlla moom moo yéeme yàlla moom moo doy ki man mais nit doyut ki man waaw cellules yooyu nag ñooy dajaloo def ay lu ñuy wax ay suuf suuf dajal def ay machine ni ñu ko mën a waxee rek tënk machine yooyu boole ay machine yu bëri nekk jëmm nekk nit nit yaakaar na ne ku ne xam na ne am na machine yi may tudd nii am na machine boo xam ne pour pour lekk la ak naan am na boo xam ne pour nokki la am na boo xamante ne bii pour toxal deret yi ci yaram bi la du toxal ko mu jóge fii jëm fële ñam di wër rek moom dong lay saytu deret jóge fii dem fee rek la machine boobu di saytu amul leen la mu saytu jëm ca bopp baag tànk yàgg fu ne mu dem fa muy machine bu doy waar moom tamit boo xamante ne bii butoon moom sa bopp di métti doo xam foo jëm butoon machine boobu yor deret ji du ma wax sax moom dong xanaa nag waaye moom daal damay wax dama ko jox jagal jagal cër foofu su toon moom ku naan ab aspirine lu àgg sa bopp bi aspirine bu ñu ko naanee ci gémmiñ lay dugg dem ci mbaaxu nga lu ko yóbbu ci bopp ba deret ja kon bu toll mooma ku naan aspirine du la amal njariñ kon beneen la leneen la ma tam waxtu bi daa xat waaye kon dañ jëm tàbb ci eh, machines yu bari waxtaan ci waaye comme dafa xat dañuy junj rek su day beneen yoon yeneen mbokk gën koo yaatal ñu mu gën a dégg gën nga ko xam kon machine yi ñu waxoon waxoon machine bi buy lekk machine bi yor wàllu deret ji machine bi nokki machine bi yor wàllu yëg muy muy jihaas bi nga xamante ne mooy boo ko bëgg tudde bu lu nekk tudde ko yor wàllu mm-hmm. na kon moo moo communication ci yaramu nit mooy jihaas sansa bi ñu koy wooye nga xam ne lépp looy xam ne boo yëgle ak jokkale moo koy def na boo xam ne it mooy mooy yor lekk gi moom na mooy ministre bi yor wàllu lekk geeg ki noonu nga xam ne moom bu taxawee rek ñépp xiif hmm. Hmm. machine boobu sa laa waxoon ne laay njëkk a tàbbi tuuti taxaw ci ab diir rek ñu may ma ko boo ko gisee moom li li muy compliqué compliqué ne day mel ni benn raakol bi kepp la am ab bën bën fii am bën bën fee ubbeeku daanaka loolu donga yoonul waaye yàlla ci ak xereñam commencement bi mu mu def ko mu def mu mel ni ko xaw a ubbi tuuti muy gémmiñ mu bàyyi ab raaxul bu gàtt dem ba fii ubbi ko muy bàq mu dem ba fee sewal ko mu wëndeel ni muy muy butit mu dem ba fee di jël ko muy butit yi ci mujjantal ba mu jeex lépp di benn yu genn yoon genn yoon gi la waaye nag lu ci nekk am na bunt bunt bu ci nekk am na dugg boo xamante ni bii dugg pour génn dugg taxaw lay doon waaw li dugg ci gémmiñ nga ba jàll ci ba jàll pour mboñeekuwaat du yomb li dugg ci mbaax ga ba pour mu génnaatam du yomb la passé mbaax gi pour mu génnaat du yomb loolu moom beneen beneen liggéey la waaye bu ñu taxawee ci gémmiñ rek xool ko gémmiñ am na làmmiñ am nay bëñ bëñ yi bu ñu xoolee bëñ yi kéemtaan la def naa ku nekk fanweeri bëñ ak ñaar la yaakaar waaye gis nga bëñ yi ni ñuy ni ñuy ciyee nii yi ci kanam ci pegg sell yi ci pegg bi nii pegg bi bëñ yu niroo ni niroo ak tolloo nii waaw te nit de ba mu tàmbali du yax yax amul ci yaramam waaye xool na bëñ saxe ca gémmiñ nga ak nam fa jekke ak na mu fa dëgëre ak na mu fa amee njariñ di ci gémmiñ kepp boo bàyyi loolu dem ci làmmiñ moom it ñu bëri si ñun jàpp nañ lu am solo la xam ñoo sax day tàbbalit àjjana di tàbbalit safara moom làmmiñ kepp di yóbbu nit kaso di ko fa génne waaw di tax ñu caw nit bu baax baax a baax di taxit ñu fonk nit lool kon am na solo waaye ñu bàyyi xel liggéey bi muy liggéey ci biir gémmiñ bi mooy fi nekk nii bu ma sexoon dara te nekku fi du ma xam li ma sex li muy saf mën naa ko lekk muy luy lore ma lekk ko fi nekk kaani nii moom doog moo mën a moo mën a xam lu saf kaani waaw kon am na solo kon boo jëma kaani gu xat xat xat ba ëpp nga sax ko rek ñaare boo ko buusu doo ko tey te te mos nga mos dong moo tax moo la may nga buusu ko soo fekkoon ndox mi mu rafet lool xamalum doon nga sax ko ndox ma fekk xam nga ne boo ko saxee sa làmmiñ ma xam lii de luy layee la da ngay sa gémmiñ gi mooy ubbeeku rek saase te doo ko tey nga def rek lépp génn loolu benn liggéey la ci biir ci liggéeyam te yooyu yeneen liggéey tam ak bu ñuy lekk dara fi nekk moom moo koy jëqër bi ci gémmiñ gi nii pour mu mokk boo amee ceeb di ko yëy di ko yëy nii wala nga am leneen loo yëy nii moom moo ko wëlbati ak wëlbatiwaat di ko jëqër bi comme nañuy jëqër bee cin pour togg maase noonu lay jëqër bee li ngay lekk pour mu pour mu ñor pour mu bëñ yi mën koo dëbb ba mu mokk ci ak ay ay doñ yu nekk ci biir gémmiñ ci pegg gémmiñ gi nii suuf suuf suuf sikkim bi nii yoo xam ne ñoo ci li am ndox muy ay lor moom it lu doy waar lor yooyu fi nekk bu càggante ne ndox mi ñuy naan nii moom def directement nekk ay waaye deret mooy soppeeku ay mu nekk lu nekk ci gémmiñ gi lu am solo mooy tooyal làmmiñ bu mën a yëngatu ko mooy tooyal gémmiñ bi ba du fett tam ak ni ñu ko ñàkkal solo waaye suñ gémmiñ bu fettut gém gémmiñ bu fettut xarut lor yooyu la ku wet li mu wax rek ubbil si gémmiñ ngaa ngoowal ko moom yàgg loolu nga xool hmm. yaram bi sa mënatul bàyyi nag yaram bi yàlla da ko bind na ko bind loo xamante ni boo ko bëgga lor moom mu sàkk pexeel boppam mu forcé la yow ci misaal rek su ma taxawoon taxawaay boo xam ne baaxut ba yaram bëgg a loru day jékki-jékki rek sadat wala jékki-jékki crampe daal daanu te yu ba yaram bi mooy moom la yàlla bind noonu kon loolu ci gémmiñ la benn bi mooy mooy boole gi waxoon nañ ci léegi dañuy dal jàll ba ci mbaax gi rek ñu xool moom it nu ko yàlla bindee di lépp kenn defu ko yàlla ko def mbaax ku ne xam na ne fa la lekkee daje su ko defee la mokkut fu lañ koy mokkalee mbaax gi fa lekk daje lu mokkut ci gémmiñ gi foofu lañ koy mokkale ndax gémmiñ gi dafa am fu mën a yem am fa mënu ko weesu su ko yàlla defar mbaax gi it mu am ay siddi yoo xam ne ay suux yoo xam xamante mooy wëlbati di wëlbatiku ak wëlbatiwaat ak wañu ak a naj ak a wëlbatiku jëggësam pour mu jaxasoo ak di sott ay ndox yoo xamante ndox yi mën nañ ko tudde acide mooy ndox boo xam ne ndox da koy sott ci biir mbaax gi mu tudd acide ndox mu muy sotti fu mu fekk yàpp da koy seyal comme ni acide comme ni acide di seeyal ay yére ndox moom ndox moom mbax di sotti fu mu fekk yàpp da koy seyal comme ni nga xame ne noonu la acide di seyale ay yére waaye li yéeme mooy ndox moom du lekk mbax gi te mbaax gi yàpp la te yàpp lay seeyal ci biir mbaax bi kon kéemtaan kon yàlla yéeme na waaw bu doon technicien ñu ne ku ku ku aay la ku xereñ la waaw ah, waaye nag moom romb na lépp kun fayakun lay wax rek wax daan kun kun lay wax rek fayakun na nekkal rek mu nekk nekkal mu nekk it buy nekk na mu gën a nekk na mu gën a na mu gën a baax lay nekk kon daal yàllaa ngoo ko waaw muñ defal loolu ak it sax la ca la ca la ca la ca wees comme dafa guddi temps bëgg ñoo xat nañ njëkkante rek ndax nit day dañuy yem dañuy yem ci loolu ci nit wax tuuti rek ci leneen lu yéeme muy lu ñuy wax alkawnu ñu génn nit génn ñuy dund seet ñoo xamante ni bi ñun du leen wooye yu dund waaye ay kéemtaan la muy alkawnu muy asamaan si ak biddiw yi ak jant bi dañ ci njëkk suuf si gis nañ suuf si mu nekk loo xamante ne bii ñun dañuy nekk si kawam di tabax dawal suñu oto defar suñu daara defar suñu jàkk def lu neex ñu def ko te pourtant dañuy wax ne day fi nekk luy daw la dañuy wax luy daw la jàpp nañ nit lu tàll la comme basan gi ma toog nii waaye dañuy wax ne ab bul la comme lii kéem daanaka noonu nu mel bul nii ñeeg ci kawam te duñ gis ne bul la man ñun ci basang la ñuy toog loolu itam maa ngi ci wax ñi nga xamante ni ñooy seetlu man def am lu ma seetlu ne ay lay yu bari yu gaa yi lay te sikk sikk sàkk sa amatuñ leen léegi moom <laughs> kuréel yi la. waaye dafa am lu may seetlu bu bu weer dooree feeñ su weer bi dooree feeñ bu ngeen ko seetloo day mel ni dafa mel ni lu mel ni dafay def nii ci suuf gi day ñuul walla mu defee ni ci kaw gi kaw gi ñuul mel li te liy ñuul dafa mel ni dafa ron loola ci ñi nga xamante ne ñooy seetlu man dama ko seet jàpp ne ab takk ndeer la waaye weeru moom musta manque jëmmam jëmmi weer wi mës ta manqué ni ñu koy séeni mu ron noonu mës koo manqué su doole feeñ nag da am parti bu leer ci moom am parti buy lëndëm ci moom léegi nag partie bi lëndëm dañuy gis ne bu lëndëm gi day mel loxo wa loxo wa ron loolu takkandeeru suuf si mooy dox diggante jant bi ak ak weer wi su ko defee comme bu ma defoon rek comme li sama ginnaaw nii làmp bi sama bopp bi takkandeer bi def ci ginnaaw nii comme forme bopp bi lay jël day ne façon bi mel noonu moom mooy nekk ci ci weer te bu ñu ko xoolee mel dafa ron kon loolu li muy tekk rek mooy al lu lu ron la ay lay yu bari yoo xam dem na foto ko sax léegi fi nekk nii ñi asamaan ñu ngi ci asamaan si foto ko loolu nag soo ko waxee ñenn sax naan tubaab bi tubaab bi waaye ñu dul tubaab bi sax ñu koy foto hmm. kon loolu eh, lu jar a bàyyi xel hmm. kon. daal dañ koy laxas rek ndax eh, doy mënta doy sax ndax leen nekk mën damaa xiir rek waaye doo bëri ci buñ buñ bëggee wax asamaan dañu am benn affaire bu ñuy bàyyi xel tuuti rek mooy lumière bala ñoo dugg asamaan si wax lumière mooy lan am ci yenn ci ñu wax ci moom dañu wax ne yàlla lim bind lumière moo ci gën a gaaw yàlla bind dañu wax lumière moo ci gën a gaaw ñu wax ne vitesse mooy trois cent mille kilomètres par seconde trois cent mille kilomètres par seconde moom lumière daw boroom xam-xam yi ñuy xam-xam xam-xam ñuy def physique wala physique ci jaww ji dañuy wax ne lépp loo xam ne daw na. vitesse lumière temps wala temps day taxaw ci moom dootu am temps maanaam at yi ma am nii ku ma dugaloon ci oto bu daw vitesse lumière boo dawee ma dawee téeméeri at doo fekk kenn te man doo màggat nii mel laay mel gone gu door juddu soo ko dugal ci oto oto bi daw oto bi daw vitesse lumière mu daw téeméeri at bu dikkee day mel day door juddu loolu dañ koy wax loolu maa ngi ciy wax to léegi mën na ko mas naa dégg ku wax ne dama ne ashabul kahfi lu xaw mi noonu daloon ndax ñoom temps dafa taxawoon ci ñoom li ci lépp nag temps dem ci kaw dem seen kaw hmm. waaw it ay xam-xam yu bees la yu gaa yi wax nga xam ne bii lëj la neexutu xóot waaye lumière boobu noonu ñu waxoon ne mooy daw trois cent mille kilomètres par seconde bu jógee fii suuf si jëm ci weer wi mi ngi fay def benn seconde àgg ci weer wi bu jëlee ab lumière jëmale ko ca weer wi mu jóge suuf si nii benn seconde lay def bu jëlee benn boo ko jëlee boo ko jëlaatee jëmale ko ca kaw jant ba huit minutes lay am yow naa ak neuf secondes loolu àgg léegi ñu jàpp ci ne fi nekk nii bu ñuy xool jant bi naan ma ngay so ndekete moom euh, dugg na huit minutes leer ga door moo des bu génnee day génn huit minutes ñu door koo gis parce que lumière bi pour mu accident huit minutes pour mu demee dana am dana am huit kon jant jëmm jant bi dana dugg ba mu am huit minutes leer door ànd ak moom dugg ab ab kii la ab gisin la def naa asmaan ci bu ñu ko dee xool am na ñoo xam ne jàpp ne li ñu seen nii mu jege ñu lool te niir yi nekk ci jàpp ne mooy asmaan si ñoo xam ne jàpp ne loolu rek mooy asmaan si nga xam ne fii jant ba sax na am ñoo xam ne mooy te ñeenteelu asamaan baa ngi mën a mënta wax waaye boroom xam-xam dañu wax ne lumière mii. su jëmoon ci biddiw bi gën a jege bi ñu gën a jege su fa jëmoon ñeenti at lay def door a àdduna ñeenti at su jëmee jant ba jant beeg suuf si nag seen diggante mi ngi nekk téeméeri ak téeméeri juróom fukki million ci ay kilomètres cent cinquante millions kilomètres mooy diggante suuf si ak jant bi bu fa lumière jógee jëmee huit minutes da lay am di àgg juróom-ñetti minutes day àgg. waaye lumière moomu nag di def cent cinquante minutes cent cinquante millions kilomètres yooyu ci mi minutes bu jëmoon ci beneen biddiw bu gën a jege ñeenti at suñu at lay am loolu àgg pour ñu xam kaw ak borom gi mu mel maanaam asamaan si dañuy wax ne sax am na biddiw yoo xam ne pour ñu àgg fa ñeenti milliards yi ay milliards at lay am door fa àgg moom moom moom lumière te lépp nag ci sama et dunya la nekk. benn asamaan si te xam na ñun xam nañ julli ñëpp xam nañ na asamaan ñeent la juróom-ñaar la sab asamaan waaye te tibaaxan la alxaan di wax juróom-ñaari asamaan yoo xam dañoo teglante nii tabaxatun baadaha tabaxa ñu wax nañ ne am na biddu yu nekk asamaan sii su njëkk sii ñu nekk bu fa lumière jëmoon day daw ay milliards at door fa àgg kon dafa mel ni ba alxuraan di wax yàlla di wax ci alxuraan naan damay damay dama dese dese kii bi xam naa fala ak su bi ma waxoon ju am beneen naan in istatatu an tanfasu min aqtaari samawati waaw kay yaa ma'shara jinni wal insi in istatatum an bi sultaan maanaam yéen ak jinne <laughs> su ngeen romb asamaan si romb leen ko fi ne bu ngeen dee seetlu axtaari samaawaat axtaari samaa'i samaawaat la wax waxul axtaari samaa'i waaw jinne li muy gaaw gaawut ni lumière rombut lumière waaw rombut lumière te asamaan sii nii lu fi lu fi dañuy wax ne xutru bi maanaam bu doon lu la digg bi ak pegg be douze milliards la benn asamaan si dañuy wax ne bu fekkoon lu ronte la ni ñu jàpp ne parti bi xutru bi nii nisfu xutru bi douze milliards kilomètres la nga xam ne pour nga génn ko da nga def vingt quatre milliards kilomètres door a génn asamaan si nii vingt quatre milliards ak année laa wax ñaar fukki milliards ak ñeenti at lumière ngay def jinne mënta dund loolu ak li muy gudd gudd fan <laughs> kon du génn waxuma ak nit ki nga xamante ni moom bu amee téeméeri at ne doy na kon kañ la ñuy génn ñoom dañuy wax ne tubaab bi sànn benn appareil boo xamante ni bii ñu ngi ko sànni ay 1989 mu tuddoon voyageur numéro 2 wax nañ ne ba fi nekk ni mu ngi dem mais wax nañ ne pour mu àgg ci euh, pour mu jeexal. groupe bii nga xam ne moom la jant bi nekk wax ne dana am ñeent fukki junni at door koo génn ñeent fukki junni at lay am door koo door koo génn maanaam du génn lañ bëgg wax daal maanaam li ma bëgg wax foofu li bëgg li ñu bëgg tënk foofu ci ci ci tënk mooy asamaan si ni ñu ko foogee romb na noonu tuutiwut li tax tuutiwut mooy ki bind asamaan ak moo tuutiwut yàlla mooy ku rëy lool. ba kenn ko natt moo tax mu bind loo xamante ni doy na sëkk ay xalaat nag nañ ko nu mel mu yii ko baax te yam lim bind doy na sëkk sëkk sëkk def ba ba jóge fi kon daal ci tënk euh, maa ngi jégalu li nga xam ne moom la ma fi jóg te waru fa waru fa jib ak wax ju leerul ji eh, di ñaan suñu li nga xam ne fi eh, lu ci am njariñ nañu bokk ñun ñëpp te bu fekkente fu ñu defaral yàlla suñu borom ñëpp defal ñu defal ñu ñëpp mbool ñu defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi baax jërëjëf sëriñ Balla Mbeng ci waxtaan am solo bi nga xam ne moo ñu baaxee te mu jublu ci mu jëmoon ci kiimtaan yi nga xam ne moo nekk ci mbindeefi suñu borom subhaanahu wa ta'ala ni mu ko waxee ci njalbeen sëriñ bi bi muy ñëw mi ngi ànd ak sëriñ Assane Diouf moom tamit mu yëngu rek ci wàll gi nga xamante ne moom la sëriñ Balla di yëngutu kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Assane Diouf su ko defee mu am taxaw seetlu boo xamante ne ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah mel ni waxtu wi xat na lool tey waxtaan wi oustaz def waar nañu ñun ñëpp wax na fi wàll wàllu goo xam ne ñu baree bari bàyyiwuñ ko xel mooy wàllum xalaat te muy loo xam ne ni julli ware noonu la ware ndax suñu boroom moo wax ne euh, ci ay aayaat yu baree baree bari ci nit ci boppam fal yanzuril insaanu mimma xuliq ak fal yanzuril insaanu ila taamihi euh, ak ayat yu bare bare bare yoo xam ne yépp day pousser nit ki ci mu xalaat ñu jël bi benn ayat rek boo xam ne ni ko ustaas waxe nit ni mu yéemee te yàlla suñu borom wax ne la xalqu samawati wala de ak min xalqi naas te li mu fi wax ci nit yéeme na lool kon moo tax li mu doon wax ñun ñëpp dañuy yéemu ndax ay milliards yi yoo xam ne ay kii ay kii sax nga koy def te noonu yi la amee ndax suñu borom moo màgg fi mu ñu war a yóbbu nag laay wax tuuti rek ndax li mu ko waxee leer na nañ ma waaroo ci jéem cee waare tuuti. Euh, li suñu borom di wax ne allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard foofu fi muy àggale nit mooy nit ki lay dem ba mel ni am yaqiin ndax ki nga xam ne àgg na fa dana xam ne buy wax day mel ni ku jàkkaarloog suñu borom moo tax mu na rabbana ma xalaqta haza batilan foofu la yóbbu nit kon wàll la woo xam ne wàllu am a am solo la wu mat di sonne la ndax sëriñ bi wutal na ko bunt ci masaalikul jinaan wax ca wax ju rëy xalaat benn saaxa rekk kawe na jaamu yàlla jamono wala am at te doo xalaat te day mel ni ñun ñu bare bari ci ñun dafa ko bokku boolewuñ ko ci jaamu yàlla yi jox priorité kon loolu man de soññoo naa ci bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla yóbbe na ma it fas yéene xalaat bu baax a baax ci wàll boobu noonu xëy na lii kàddu kàddu tashrif la rek maa ngi sant bu baax a baax ak muassasatul wafa wax dëgg yàlla li fi Oustaz Balla wax waaroo rek lañ ci def ak soññoo ci waaye ak feeñal ci suñu mbégte ñu ngi jégg lu baax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. boobu nga xamante ni def nga ko. xam naa ne ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox kaddu gi oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu jukki benn laaj wala ñaari laaj ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi sàkku ñu leeral leen ko a'uuzu billahi minash shaytaanir wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Serigne Balla Mbaye ngi ci turu muassasatu Wafa bi huquuqil iman ñu ngi lay sant sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te thème bi liñ ci doon séentu itam am nañ ci lu kawe kawe kawe ñuy ñaan sunu borom mu fayal nu la ngën gi fay waxtaan wi laaj yi seete na ci bàyyi gu ko nit ñi bàyyi xel waaye xataay waxtu wi tax na dañ ci tànn benn rek kii da doon laaj bi noo gisee njàppum jant bi ak jàpp bu weer wi laajub ñaareelam itam mu doon laaj lan mooy al ni wal maghribayni xam naa foofu rek la ñuy tënk insha allah waaw xam naa de ci benn laaj bi laay tontu mooy jàppum jant mi ak jàppum weer bi maanaam tur wi rek euh, dafa dafa xaw day war maanaam jant nu ñu koy jàppe weer it nu ñu koy jàppe te yàlla bind leen ñu ay mbindeef ñu dox ci ndigal te def naa ñun nit ñooy mën a sàggan ba li ñu yàlla def ñu sàggane ko waaye yi ci des moom lu ñu sàggane lool jant bi day dam yoonam day daw wasam su tajir yi ngeen dégg mu alxuraan di wax wasam su tajir li ma saxarin laxaa ngay wax yi kii la waaye li ci mën nekk rek mooy duñ ko jàpp day dem te su ko jàpp weer wet ko noonu ku nekk heure ba ngay dax doo ko doo ko doo ko bàyyi vitesse ba nga yor doo ko wàcc fa nga jëm kenn ñëmu laa jàpp xel wax laa jàpp ko lii xew mooy lan mooy ay takkandeer rek la weer wi day dugg ci takk ndari suuf si su ko defee dootuñu gis ak leeram loolu nag guddi lay xew suuf si dafa am takk ndar ndax jant dafa leer suuf jàkkaarloog moom te comme ni ma toog nii rek ku ne xam na ne am naa ab takk ndar sama ginnaaw daa mel ni ko ab seetu mu jóge nee di ñëw su paas su àggee su àgsee sama ginnaaw dootoo gis dootoo gis leer ba. waaye nag ñan ñoo lu gis leer ba mooy ñi féet ñi nekk sama ginnaaw nii kon daa mel ne ñi nga xam ñoo nekk guddi bu ñu jàpp nañ weer ñoom ñoo koy gis waaye duñu nekk bëccëg kon weer mu kenn du jàpp bëccëg wala yaakaar naa guddi lañ ko jàpp kon ña koy gis mooy ñu nekk ci guddi lo ñooñu lañ gisul mooy leer leeru weer lañ gisul weer nag ak leeram ñu ngi jóge ci jant bi jant bi soritu loolu maa ngi jéego salaamaaleykum